ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa yawma ya'addu zaalimu alaa yadayhi yaquulu yaa laytani ittaxadtu ma'a rasuuli sabiila kon ñu ñëw ci laayaam ñaar fukk beek juróom ñaar suñu boroom ne wa yawma te bés boobu mu doon wax ne ba nguur dëgg gi mooy arraxmaana ko moom te bés la boo xamante ne nii alal kaafiriina asiira daytu bu bu taratar ci ñi nga xam ne ñooy way weddikatu yàlla yi mu ne wa yow mata bés boobalee yaud yaaddu lay daal di matt addaalimu ki nga xamante ne mooy yéefir bi bokkaalekat bi tooñkatu boppam bi ala yaday moom day jàpp ñaari loxoom lay matt yaquulu ba pare di wax yaa laytani waay waay aka neexoon waay rëccu naa ka ittaxastu waay aka neexoon sama àddina ma jàppe woon ma rasuli sabila bokkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallama jàppe woon aw yoon aw yoonam lii nii gis nga li boroom bi wax ne yawmal qiyaam az-zaalimu mooy yéefar bi buy buy buy rëccu foofu xam nga fi ku kuy rëccu nooy def sa benn baaraam ngay jël daal di koy matt wiccax maa ngi rëccu waaye gis nga foofu mbir mi day mooy déception bi gis nga yaakaar gu tas gi nga xam ne amatul yaakaar ci ginnaawam lu dul ne kii safara goo xam ne dafay nekk te kenn mënu ko faa génne moo tax day rëccu rëccu goo xam ne benn baaraam doyatu ko ñaari loxo yi ngay gis benn nit sex ñaari loxo yi di matt ñaari loxo yëpp li mu am ci fukki baaraam yëpp lay boole di ko matt ba pare naan yaqulu naan yaa laytani ittaxadtu akas neexoon waaye ma jàppe woon ca àddina ma rasuul yi ànd ak yonent bii ñu ma yebaloon ci man alayhi salaatu wassalaam sabiilaaw yoon yaa waylata waay waay woo naa sama toskare laytanii waay waay lan moo ma tere woon ba lam na waay woo naa sama rëccu ba jàppew ma fulaanan aka neexoon waaye ma banoon a jàppe fulaanan diw mi xaliilan ab xarit laqad dëgg-dëgg adallanii sànk na ma dee ani zikri gis nga fàttale yàlla ga muy alquraan waaye yonent bi alayhi salaatu wa wassalaam moom moo ma sànk ma wëlliif ko bàyyi ko gëw ma ko ndax moom moo tax doxoon sama digganteeg moom ba banday jaani ginnaaw ba nga xamante ni nii ci la ma dikkale wa kaana shaytaanu mu ne te shaytaane nekkoon na lil insaani ñeel nit ki xadula moom foo jaar rek moom li mu bëgg mooy toroxal ki nga xam ne mooy doomu aadama bi lii nii nag suñu boroom tabaaraka wa taala di wax lii al imaamu ibn Isxaaq raxmatullahi alayhi day nettali mu ne lii nii xam nga mbiru kan la woon mooy Uqbat ibn Abi Mu'ayt moom la woon xew-xew bii ak ki nga xam ne mooy Ubay na Xalaf xalafahum allahu fi naar ñoom ñaar la woon mooy ay xarit lañu woon nag benn bés Uqba daal woon dem ci yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi daal di dem toog ci moom nag bi nga xamante ne nii xaritam bi nag di Ubay ibn Xalaf ci lu ko yëgee daal di dikkal ko ne ko yow mii est dégguma ñu ne dem nga toog ak seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam te dégg nga ca lam lay la muy jàngale muy alquran ja muy wax léegi nag dégg nga ko man loolu dégg naa ne dem nga ci moom de na la leer ne nag sama xar kama nag sa sama xar kanam ak sa xar kanam xaraama nañ te nañ mooy bu ma xoolati bu ma xool xoolati bu ma tuddati lu dul ne nga waatal ma këne gis nga boo dematee toog fa moom wala nga dem di dégg ci moom ne yow daal ni ngay def mooy da ngay dem léegi nu mu gën a gaawi nga fekk ko fa mu nekk nga daal di tifli ci xar kanamam gi léegi nag Uqbat ibn Abi Mu'ayt comme que xel mi kuppalu woon dara newu ci woon loolu nag nga xam ne moom la xaritam bi Ubay ibn Xalaf daal di def daal di koy wax loo nag loolu tax mu dem daal di koy defe noonu fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di toog mu daal di tifli ci xar kanam bi wal iyaadu billah suñu boroom wàcc laaya bii ne wa yawma ya'uddu fàttalekul bés ba nga xam ne ci lay mattay loxoom ala yadayhi matt la mu am ciy loxo yëpp moom yéeféer bi tooñkat boo bële yaquulu doon wax yaa laytani aka sooxoon waaye ittaxadtu ma jàppe woon ma rasuuli jàppe woon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak moom sabiila yoon yaa laytana yaa laytani waay waay aka a waylata waay waay woonaa sama toskari laytani ay waay man de waruma woon lam yattaxid waruma woon maa ngi waay attaxid di jàpp fulaanan diw xaliila ak a neexoon ma bañoon koo jàpp muy ubay mii xaliilan def ko xarit waaye dëgg-dëgg la na adallani daal dina may sànq ba ñu laay jeexe waaye loolu li boroom xam-xam yi li wax al ibratu bi umumil lafzi la bi xusuusi sabab loolu la boroom xam-xam yi li wax ne gis nga li ñuy bàyyi xel nekkul li taxoon laay ba wàcc waaye mooy ne ñoom la doon wax waaye képp koo xamante ne nii alquran du leer ñëw na hadith yonent bi alayhi ñëw na nga ne ko fi dégg parce que diw manumaa koo bañ a topp talim lay wax yépp di cànkute ak réer nga topp ci waaye parce que mooy diw wala maama ma doon diw baay ma doon diw mu tax mu sànk la wallahi bu ëllëgee bu la borom bi jéggalul yéen ñaar nii ngay mujjee moom danga naan yaa way la taa woo sama fasta rek laytanii waaye aka neexoon ma bañoon a jàppe lam attaxid ma banoon a jàppe bay xam sax déw nii yi nan di ko jàppe xarit di ko jàppe àndadoo wala di ko jàppe taalibe wala di ko jàppe sëriñ bu dee ne kala doon sànq nee naa yéy sab sëriñ la woon wallahi noonu nga koy waxe de moo ma la laqad dëgg-dëgg adallani moo ma sànq de man zikri ci tudd gu mag gi alquran ba mu leeree ci man nit ñi li ma ko wax moom moo taxoon doxuma ko de banda is jaanii seytaane miy féttirlu te seytaane wax nañ la seytaane daa am ci nit ñi ak ci jinne yi moo tax kii nii xaritam boobu ab seytaane la mooy képp koo xamante alal mutamarrid ki nga xam ne day féttirlu ci attey borom bi tabaraka wa taala ba pare di woo nit ñi naan kaay leen def leen lii seen yoon newu ci man maa leen di res noonu mu ne moom seytaane bu mag bi ak seytaane yi nit ñi jinne yi dañoo masa nekk moom seytaane lil insaani neel nit ki koo xam ne da koy gàcceel de wa qaala rasulu mu ne bu keroogee aw qaala dina wax ar rasulu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaa rabbi keroog yawmal qiyaam e yow sama boroom inna qawmi dëgg-dëgg samay ñooñ daal gis naa ne sama ginnaaw daal ittaxadu dañoo jàppe hada al qur'aan al qur'aan jii nga wàcce woon nga ma joxoon ma wàcce nga wàcce ko ci ñoom mahjuuran dañ koo gàddaay moo tax ay waa jële mbir yi garaaw na de mooy ne ni ñu gàddaay al qur'aan am na ñoo xam ne njàng mi lañu gàddaay ay façon la ñoo xam ne njàng mi doo leen gis ñu jàng al qur'aan gàddaay nañu ko am na ñoo xam ne dégg alquran ci boppam lañu gàddaay am na ñoo xam ne dinañu ko jàng dinañu kiis waaye jëf li ci biir lañu gàddaay am ñoo xam ne ñoom ci biir alquran la ñuy tànn liñ ciy jëf ak lañ ciy gàddaay am ñoo xamante ni nii dañ nañu alquran vie privée vie publique dinañ ko jàng ci suñu biir néeg yi suñu biir bu ñu newee suñu biir suñu biir daayira yi suñu biir conférence yi waaye nag bu ñëwee ci pénc mi war a doxal gàddaay nañ la alquran di jàngale ak ñeneen ak ñeneen suñu boroom nee na keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam dina joytu loolu ci kanamu boroomam tabaaraka wa taala nit ñi daal man gis naa ne ndekete sama ñoñ ñii di sama xeet pii nga yónni woon ci man ñu bari ci ñoom ittaxadu hadha al qur'ana dañoo jàpp li nga xam ne mooy al qur'an ji mahjura daal di koy gàddaay yoo xam ne moom yéeféer yi ñoom gàddaay gi ñu ko gàddaay gina garaaw ñoom dañ ne sax amut daal di ko fiy bàyyi bàyyi ko fi dem seen yoon nekk ci leneen tëralal seen bopp loo xam ne ñoom ñoom monsieur Ngañ ak ñoom monsieur Paul ak ñoom ñooñu la ñoo ko def naan ay lumière waaye li yées mooy jullit ñi ci boppam xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne fi dégg alxuraan di topp xalaat yooyu nga xamante ne nii ay yéeféer ñoo ko teg ñoo xam ne gëmuñu yow li nga gëm jàpp nañ ne ku gëm li gëm ab dof la nga ñu lay gëm loo loolu le suñu borom boroom nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu yowmal qiyaamee dina ma wax lii ne yow sama boroom de man de gis naa ne samay ñoñ ittaxadu dañoo jàppee hada alquraan alquraan yi mahjuura dañ koo gàddaay suñu boroom ne wa kadhalika naka noonee ja'alnaa lañu def li kulli nabiyyin ci neex ñeel yonent bu ne aduwan defal naa ko ay noon minal na ci way jomb ñaa jaamu ñi mooy ne gis nga sa noonu ku makk yi zaadahallahu tashrifan wa takrima waa quraysh ñii bul foog ne lu bees la yonent bu ma fi ma si indi rek defal naa ko ay noon ci way jomb ñaa jaamu ñi wa doy na bi rabbika ñeel sa bonu doy na sa borom doy na dong moom kese haadiyan koo xam ne mooy kuy gindee wa nasirata mooy ki nga xam ne mooy mooy kafaru mu ne wa qaala muy wax alladina kafaru ñi nga xam ne ñoo weddi borom bi di wax naan lawla nuzila waay waay aka neexoon waaye ñu daal di wàcce alayhi alquranu waa seydina muhammad mi alayhi salatu wasalaam moo lu teewoon alquran ji ñu wàcce ko jumlatan waahida mooy d'un coup ñu wàcceel ko lépp benn yoon daal mu nekk téere boo xam ne daal da koy téye xam ne daal alquran ngi daal wala tere woon ñu defal ko ko noonu le kadhalika suñu boroom ne na ko noonu li nu sabbita bihi fuhaadak ne man maa ko wàccewul comme ñoom du jaam yi ñooy wax boroom bi nan lay wàcce alquran wal iyaadu billah naka la jaam koo xamante ne jaam la di wax boroom bi ki nga xam ne moo bind xam lépp amal la te moo la fi defal def bàyyi la fi ba heure bu ko neexee mu jëlee fi nan nga mën nekk yow mi sosu di wax ki nga xam ne sosuwul moo sos lépp nan ko lii nga war a doxalee lu tax sa alxuraan di nga ko wàcce woo ko d'un coup benn yoon rek nga wàcce lépp suñu boroom ne defuma li ñu wax man maay ki nga xam ne lu ma neex laay def kadaalika na ko noonee ma ko wàccee ci yow di ko wàcce par ndànk-ndànk li nu sabbita bihi fuadak ngir ma daal di ciy dëgëral gin cee dëgëral sa xol ak yi nga xamante ne yu ñaaw xam ne ñoom ngay ci ñoom ak weddi gi nga xam ne moom lañ lay weddilee warattalnaahu tartiila te alquran ji ñun ñoo ko indee nii di ko indi par ndànk-ndànk di la ko jàngal par ndànk-ndànk ngir mu gën a yomb tartiilaa def ko ak tartiil mooy njàng moo xamante ne nii moom la ko Seydina Jibril di la ko indil par ndànk di ko jàng mu leer ci loo xamante ne nii du ko def d'un coup